lan moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam moom bam nekkee farata ajul ci saase te al amru yaqtadil wujub mooy ko waaw xam nañ ne farata la pas al amru yaqtadil wujub mooy ndigal day nekk alal taraax yi waaw non alal fawri alal fawri ci lu ñu war a gaale mooy lool mooy ci li gën a dëgër léegi nag lan moo tax kon defu ñu ne la waaw loolu loolu loolu ab laaj la wax nga dëgg loolu mooy masala miñ la waxoon ne dañ koy formuler halil hajju alal alal waaw est-ce ci lu gaaw lañ koy def wala ci lu mel nañ koy yéexal foofu la masala bi ne te boobaa nag Shafi'iyya yi rahmatullah alayhi ndax ñoom dañoo jàpp ne aj aj moom farataaloon nañ ko avant ak bi yonent ma lay sa sam di aji parce que ñoom dafa am seenub seenub seenub seenub mazhab boo xam ne mooy ne du ñu toog tooguñ ne ñun lii mooy suñu mazhab léegi forcément kon dinañ fexe créer dalil noo déedéet mooy ñoom ndax mbir yi à partir de source yi ngay ngay déparé mooy texte yi ngay départ doo am mazhab mais doo am mazhab fële xamoo li xew ba pare ne man de lii mooy sama avis ci mbir yi léegi nag nañ xoole alquran lan la ci wax ak sunna déedéet du demee noonu de mooy da ngay xam alquran ak sunna nga tiire ci ne ah sama compréhension ak en tant que mujtahid imam mujtahid ka imam Shafi'i wa ghayri kene rahmatullah yi man texte yi nii laa ci dégg-dégg bii laa ci am te loolu laa jàpp mooy li may jëfe loolu lañ naan mazhab mais tekkiwul na yow sab avis ngay am fee toog ne reer ba suur raay sab kollu ne ah yaakaar naa de lii lay demee après nag fexe ne léegi sax na demee noonu léegi ñuy xool ci alxuraan luy dëgëral sa wax ji wala ci sunna du demee noon de loolu moom du masab loolu masabul caaxaan yi yéen la mooy caaxaankat yi rek te léegi daanaka looloo xew moom gaa dañuy wax ba pare door a seeti ndax li ñu wax dëgër mu ngi ci alxuraanam déet wala am na lu koy dëgëral ñuy wër nag fo ne di lu koy dëgëral nag te duñu ko trouver wala ñu créer ko wal iyaadu billah léegi mooy euh, Shafi'i yi rahmatullah alayhi ñoom dañ bokk nañ ci ñi gën a wax ne aj bañ ko farataalee nekk bokkul ak aj at mi yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di aj ñu ne leen fu ngeen teg loolu ñu ne mooy comme li nga wax léegi ñun d'accord nañ ci li nga wax am ah. amma sixième année bi imma septième année bi imma huitième année bi imma bi année bi léegi nag ñu ne leen nag kon léegi lan moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam teelu koo def ñu ne très bien lu tax moom defu ko ba yónnee ak bam bu dee ne huitième année bi la tamit moomoon na Makka kon dara terewu ko woon def kon nag ñun dañ naan la c'est boo gisee yooyu yëpp defu ko ñu na Shafi'i te mooy lii mooy tontu suñu masala mi ñu wax sànk est-ce que aj dañ ko war a gaaw wala mën nañ koo yéexe Shafi'i yi rahmatullah alayhim comme que ñoom lañ mujjee wax moo tax njëkk leen wax mais ci yoon ñële lañ waroon a njëkk commencé waa jumhur mais tey nañ may lii ndax ñoom lañ mujjee wax pour raisonnement bi bañ a nekk loo xam ne luy jaxasoo la ñu ne si mën naa nekk loo xam dañ koy xaar li koy wane mooy aj farataal nañ ko avant waaw comme ni boroom al-Muhazzab euh, euh, doon wax te euh, muy al imaam Abu Ishaq ash-Shirazi boo demee ci al-Majmu' imaam an-Nawawi mu ngi fay yaatal mbir moo mëne këne mbir mi dañ koo farataaloon sanata ci si si sittin waaw foo fële la woon ca sanata sittin ca sixième année ba waaw ak yooyu yëpp léegi nag li tax defu ko mooy parce que ak man nañ koo yéexe lool kese la waaw lool kese la te tamit jamono jooju mooy beneen affaire am na mooy gàllankoor yi amoon màkk lool xam nañu ko voilà mooy mën nañ koo yéexe ah ñu ne leen ah ñu ne waaw waaw ñu ne kon loolu benn affaire la ñu ne leen léegi. Eh, ñu ne kon ñoom loolu ñu ne c'est loolu rek kay expliquer li tax yonent saa salaam bàyyi ba dixième année bi muy door a aj te pourtant moo yónni Seydina Abu Bakar parce que bu dul woon ne aj mën nañ koo yéexe man d'accord nañ en tant que Shafi'i ñun ulama Shafi'i d'accord nañ ah on est d'accord euh, sixième année bi ngeen nañu bon yéen bon yéen lii parce que waa Quraysh yoroon nag ñu ne leen très bien septième umratul qada bon Quraysh ko yor très bien mais huitième année ah jullit ñi daa nangu woon nañ ko ñu ne voilà kon yeneen saa salaam ana lan moo ko tere woon aj lu dul ne lenn kese la parce que aj mooy man nañ ko yéexe man nañ ko bañ a def sur le champ sauf que ñoom dañu ne a condition Shafi'i yi voilà loolu tun ma fàtte ko mais à condition que waa ji fas yéene ne moom day aji ah. Ah, aussi mooy moom man la toog rek naan bon euh, am possibilité aj mooy am na istitaatul maali wal badan côté nekk na en forme physique dara dalu ko amul benn wopp amul dara lu muy kii te alalit am na ko mooy li man istataa ilay sabila wax suñu boroom wax am na ko lépp léegi nag mu ne ajiwul toog noonu déedéet ñoom ñu ne il faut mu nekk koo xamante ne nii day dogu ne dina ko def ci daa son futur voilà lool il faut pas mu nekk rek naan bon dinaa bon je le ferai après ci loo xam ne pour je le ferai rek la mais amu ci benn intention que dina ko def ñu ne ah non ñun waxuñu ko ah non non non nous les Shafi'i te ñoom rek waxuñu ko ku mel ni al imam Muhammad ibn al-Hasani ash-Shaybani rahmatullahi alayhi min ulama al-Ahnaf ci ñoom moom it dafa partagé wax ji dafa ànd ak wax bi yo ñi Shafi'iyyi wa ak leneen am na ñeneen ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñoo xam ne ñoom it loolu la ñu wax waaw ñu ne kon nag ñun bu dee ñun d'accord nañ sixième année bi septième année bi ah Quraysh sa ko mais huitième bi amuñu woon yoneen saa sara amul woon gànt pour bu doon ne bu doon ne ci kaw ne yéen dafa newoon farata jamono jooju mooy mooy farata la woon d'accord nañ mais que farata la kon bu nekkee farata dañ ko war a teel a def ñun duñu ci d'accord parce que yoneen saa salaam sanata samanin ci la fathu Makka am ta fathu Makka ba muy am weeru aj jotagu woon tabam defee umratul jiraan dafa gaaw dem après dafa fa jóge dem te dul qa'da mu ñibbi te dul qa'da yi seet leen seen wax ji ah mu ñibbi ajul lu dul ci dixième année bi bu doon bu doon kon mooy farata la boo xam ne dañ ko waroon a gaawee kon yeneen saa salaam du ko def rawatina amul woon gisuñu woon mu am benn ngàntaan ba muy jóge ci Irana dafa feebaroon est-ce que dafa feebaroon gis ngeen ko tontu leen du se mais umratul joxe daala bu jàng ngeen ko waaw waaw jàng nañ ko léegi dama leen di laaj dégg ngeen fenn ñu ne yonent saa saa daa feebaroon wala dañ doon menacer Medina ci jamonoy ak ji ba moo tax mu <laughs> doon ne loolu yéen en plus beneen affaire beneen problème dafa am hein yéen yéen waa jumhur malgré que ni d'accord ngeen ne mbir mi farata la léegi ku nekk farata ci moom da ko war a teel a def yéen d'accord gen ne ku ko yéexe mais mu def ko quand duñ ne ko yow ak jii ngay def du du du ada mais qada la mooy du looy joxe mooy mais da koy fay yéen ñépp d'accord ngeen yéen waa jumhur que ne nit par exemple kan lañ joxoon exemple Ayman Sambu Ayman ay Ayman Sambu 1439 gi ñu ne ci gàddaayu yonent bi ale alhamdulilah alayhi salaatu wassalaam ay man sàmb am na condition physique am na condition <coughs> matérielle yépp taxaw na te tamit du xiifloo ñi muy ñi nga xam ne dundal leen ñoom la war loolu lépp buur yàlla masha allah defal na ko ci sutura léegi ay man sàmb moom yéen ñépp d'accord ngeen ne Ayman Sambou malgré ça bu nee bu ajiwul ren ajiwul déwén aji mille vingt et un mooy mille quatre cent trente neuf lañ nekk. mu bàyyi mille quatre cent quarante mille quatre cent quarante mille quatre cent quarante deux ba mille quatre cent mille quatre cent quarante trois wala yooyu mu door aj yéen waa jumhur ñi ne dañ ko waroon a gaawe d'accord ngeen ne du ngeen ne ko ah yow Ayman Sambu sa aj jii nii xam nga lan la sa aj jii da ngay fayan ah? jooxe woo ah, mooy loo xam ne da ko waroon def ci heure am defoo ko xam nga loo waroon def ci heure bi bàyyi ba heure ba wees nga koy def mooy da koy fay comme julli ku julliwul tisbaar nga am ngànt bu tax julliwoo ko wala fajar gi ba mu weesu ba waxtu yu weesu nga koy julli ko dañ naan day fay kooku kenn du ko wax day jooxe alors que bu ko julli woon ci waxtu wi moo xam di bi waxtu wi wala fin waxtu wi wala kenn du ko ne yow da ngay da da dafay fay dañ naan dafay jooxe ñu ne nag yéen d'accord ngeen ne ay man Samb moo mële bu bàyyee 1439 seen al hijriya daal di daal di aj 1444 kenn ci yéen neewu ko yow ay man Samb da nga yow lii nga def nii. du aj goo jooxe mais da ngay fay yow da ngaa nekk di fay sa aj ga nga waroon a aj 1439 ñun ñépp d'accord nañ kon loolu day wan ne kon ñun ulama Shafi'iyya li ñu wax moo gën a dëgër waaw euh, te après nag am na yeneen yoo xam ne bon yeneen yi <laughs> seen yeneen i dalil yoo xam ne borom al-Majmu' di al imam an-Nawawi rahmatullah alayhi gën na ci saalew ku bëgg lu gën a yaatu kon ñu ngi lay dénk nga dem ci al imam an-Nawawi ci kitaabul hajj boobale bi muy waaje al-Majmuu bi sharhi al-Muhazzab lil imaam ash-Shiraazi Abu Ishaaq ash-Shiraazi ash-Shaafi'i rahmatullahi ala al-jamii' léegi nag ñoom ci gàttal loolu lañu wax waa jumhuur nag ne noonu aj dañ koo war a def dañ koo war a teel a def mooy ku mu nekk farata buñ jëlaatee seen exemple Ayman Samb bopp 1439 bu dee ne moom ba muy man yooyu yëpp mooy avant ñuy clôturer ko ne mbiri dootuñ nangooti gaa yi aji moom bu ko manee da koo war a def jamono jooju mooy da ko war a def waaw loolu ñu ne leen non euh, euh, euh, léegi bu ko yéexee luy xew day day bàkkaar waaw mooy ne saa bu ko yéexee day bàkkaar <laughs> mais mais fara mu ngi ci loosam lañ ko teg boo ko manee la suñu borom wax liman insta wa wa alallahi wa ala naasi no <clears throat> walillahi ala naasi hajjul bayti liman istata'a ilayhi sabila buur yàlla moo walil walillahi ala naas buur yàlla moo warloo teg lu mu gàll ci loosu jaam yi jullit ñi hajjul bayt mooy aj néegam bi zaadallahu sharafa liman istataa ku ko man benn yoon léegi nag liman istataa googu foofu la ko suñu loolu mooy condition bi suñu waromte waaw yow ñaata benn yoon kañ boo ko manee sa alal ak sa sa sa loolu moom si fini kenn bara du fee taxaw naan waa ji manu ko ñu ne par exemple xoolal hein dañ leen joxe rek loo xam ne ci wàllum xel yow nga xalaat ndax loolu day war ne farataal bi mooy dañ ko war a gaawe hein ñu ne te loolu dafa am xadiis yu bari sax yu koy wane yeneen saa salaam bu ne bu luy xewee ngeen yëgal ma ko waaw comme la waxoon ndaw sax doon doon bale jàkk ja ak wala de ñeen ñi góor na ñeen jigéen ñeen jigéen mooy yaay sayyidatuna Ummu Mihjan dernière femme bi ñu def ci saxaabiyaat xawla rasul ah muy saxaaba yooyu tour de du prophète sallallahu alayhi jigéen ñi muy sayyidatu Ummu Mihjan Ummu Mihjan mu ne woon bu feebaree na bu bu mooy lu ci xew ci kaawam dafa feebaroon bu génne na ngeen ma ko wax mais loolu saxaaba yi xamoon nañ ne ah yàlla saa sax li mu ne mooy bu xewee rek nañ ko kaa wax mais ba muy xew dafa guddi. am na yenn waaye yu ne góor la ñuy ne jigéen bu Seyna Abu Hurayra góor wala jigéen mais saxaaba yi rek am toppatoo ko léegi ba mu xëyee mu ne leen mais ana bu muy laajte ñu ne ko mais c'est que dafa giwoon ci guddi ñu bañoon la yee mooy xamoon nañ ne farata mais suuf que dafa am beneen gàllankoor mooy de yonent alayhi salaam buy nelaw kenn du ko yee bu dee ne jullee jot kenn du ko yeete ñu gisoon nañ ko dañuy gis biddanti ga ah ginnaaw xaybar gisoon nañ ko mooy kenn du ko yee moo tax Seydina Abu Bakar radiyallahu bu mu njëkkee yeewu moom yeewu ko ah. keneen yeewu mooy Seydina Imran rek mu yeewu yeewul mais Seydina Omar ba mu yeewoo moom it xam duñ ko ne mais dane kon ko ndax peut-être ci wax yu la ne te Yonent sallallahu alayhi wasallam ay nelawam mooy du nelaw ñu suñuy nelawam moom buy nelaw mu ngi ci pieds yàlla yi di di di dem fa la ne léegi nag kon mooy du nelawu bon faut même pas comparer quoi léegi mooy moo tax looluñ ko woon yee Seydina Omar ne kon naay wax loo xam ne dafa am relation ak loolu muy allahu akbar moom na doon wax di sikka allahu akbar allahu akbar allahu akbar di ko wax ca kaw bay na saa salam yeewu kon bu nee ne kook julli bi ëpp doole ñu ñëw mu leer ne ne raté nañ ko muy julli fajar ndax jant bi génn na ni moom duñ ko ci yee lan ngay xalaat ñu laan la kon diw a génn àddina dañ koy dañ koy dañ koy yee lan moo gin a mu jullee gin a màgg wala diw génn na àddina non jullee gën a màgg fuuf wa innahu wa innaha la kabiratun illa ala al xaashi'in julli moo gën a màgg <laughs> voilà bu dee ne loolu lañ ko dul yee waxatuma ak génn àddina ñu ne kon ñoom xamoon nañ ne dañ ko ko waroon a yëgal mais sauf ko dafa am benn tax-tax benn barrière bu tax manuñ ko yëgaluñ ko ko parce que da doon mooy jamonoy guddi la woon ñu bañ dem di ko yee ñoom ñu defal ko seen bopp. kon mooy xam nañ ne lool buñ la nee bu luy xewee nga def lii mooy loo xam nañ ne loolu day wane ne lu gaaw mooy farata la nga gaaw def voilà waaw boo joxee benn. langage rëbbkat yi ne taxawal fii xoolal viser côté bi man nag damay fexe cuqi affaire bi cuqi proie bi waaw mooy damay defe daal di koy fiir mooy fexe ko ërtal ho rek mu daw yow yow yow moom fusil bi gis nga fii nii ma ko jubal yow bu ci laal dara bësal rek mu ne ko boo bu accès rek bu duggee ci champ bi rek bësal mais est-ce que loolu day tekki ne waa ji moom apprenti chasseur bi moom mooy bu bu gibier bi bu ko waa ji ne ërtal Europe oh, waa mu tëb ba mu xool gis ne mu ngi ci biir mooy man na ko xaare dañ naan la mukk da koo war a gaawe <laughs> mooy lool loolu daal boo ci xel bi lépp noonu lay demee kon lii mooy ne li man istata waa ji bu ko xasee am comme que farata ji daf ko tegoon ci conditionné ko ci man léegi bu ko waa ji amee capacité yi jeex na da koo war a def ci ñum gën a gaawe ñu ne leen ñu ne ñu waawaw mu ngi noonu ñu ne kon nag moom ku fi ajul boo ko manee kii yépp dangay bàkkaar kon gaa bàkkaar bari nañ de <laughs> subhaanallah waaw parce que te te li ci yéeme sax mooy ñooñu dañoo fasul yéene sax dem ñoom c'est parce que li ñuy wax c'est un futur très lointain bu ma nekkee paa nga dégg yenn caaxaankat yi moom naan bu ñu bàyyee bu ñu ajee màkka la ñuy bàyyi musique te leer na leen ni kii moom pareegul ngir arrêté carrière am moom waaw ñaata disque la la sumb waaw ñaata concert am na ñoo xam ne seen agenda ci wàllu caaxaan ba deux mille vingt ñu ngi deux mille dix ba deux mille vingt fees naa te deux mille vingt gaa yi nekk ci ci ci ci ci kii bi. ci circuit yi caaxaan yi xam nañ ne man mii lañ naan kii dese naa xam deux mille vingt lay wax kii été fii ay été été yii di ñëw yaa dans cinq été moom ay festival yi mu war a tournéem ay tournéem daanaka lool c'est déjà réglé voilà xam nañ ne stade lay xewe fan lay xewe fan yaa ngay arraché wu biir yi waaw xam nga ne kooku mos bu la nee man bala maa aji moom foog ma bàyyi musique bi. saa bu jeexee mu mu mu defaat yu mel noonu ak yi dem kooku mooy kooku moom moom parewul ngir aj kooku moom ci bàkkaar kon kon gin kenn ginu koo bàkkaar yow bu dee ne waa ji ko yéexe kese moom la lañuy <laughs> waxatuma laaj caaxaankat boobule moom kon ñoom ñu ne si day fee day day bàkkaar ah, waa jumhur kooku jee koo war a def ci nu gën gaaw si noo day bàkkaar ndax liñ la wax liñ la wax sànq walillahi ala naas xijjul bayti liman istata'a ilayhi sabila ñu ne ak yow yow c'est que suñu dalil yi da koo teel a wax waa sànq wax nga fi ba naan yonent mi alayhi salaatu salaam dane yaa ayyuhan naas inna allaha kataba alaykumul hajja fa hujju hee yéen nit ñi yéen nit ñi buur yàlla dafa faral daal aj te xadiis boobu mu ngi mu ngi mu ngi ci saxiixayni mu ngi saxiix imaamu imaamu muslim ibn al-Hajjaaj inna allah qad kataba alaykum al-hajja fawju mooy ay mooy ba mu waxoon ne buur yàlla farataal na ci yéen aj ngeen aj am ku jóg ne ko ah mais at mu ne la yow yeneen saa salaam mu noppi waa ji laaj ko ba ñetti yoon mu ne ko law qultu na'am wajabat wala wajaban lamastata'tum mu ne yéen bu ma ne woon waaw day nekk farata ci saas allahu akbar moo tax yeneen saa salaam waaw may tax mbir yi nekk farata ah faut pas leurrer ah faut pas se leurrer ah <laughs> waaw li sayyidatu Aisha na woon man daal radiyallahu anha gisuma lu dul sa boroom daal day daw ci say bànneex la laa ilaha yow rasulullah sa boroom daal lu la neex kese labat looy euh, changement qibla gi wax nañ la loolu ci ci ci ci ne lii kese la yoneen saa sallam bëgg na allahu akbar mooy ba mu gisee taqalluba wajhika fi sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha allah <laughs> allah suñu boroom ne gis nañ ngay jàllar bi saxaar kanam gi ci asamaan si yooyu di xool gi teggin yu mag yi laajul sax laajul ah. waaw mais suñu boroom mi nga xam ne allaamun bi maa fi sudur mi xam li ci biir dënn yi allahu akbar loolu la gis xam ne ah yeneen saa saa lii la bëgg mu nekkoon nag dinaa la ko defal de jële xibla bi baytul maqdis defal la ko al baytul atiq makkatal laay def kon falan walli yan na la kaw falan walli yan na ah xibla boo xam ne dinañ la def ngay wëlbati ko di jàmmaarloog di jàkkaarloog booy jaamu yàlla ci julli yeeg yooyu ci xibla direction boo xam ne tardaha moom nga gën a gërëm te mooy al baytullahi al haram di makkata al mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takrima ñu ne loolu lépp aj al amru yaqtadil wujub yéen suñu boroom subhanahu wa taala xam nga beneen am na riwaay boo al aqram xaabis inna al aqram xaabis ne ah, ya rasul allah afi kulli am mais neen saa salaam at mu ne la yeneen saa salaam noppi ba mu waxee mu wax comme lu mel ni bu ma ne woon waaw day nekk farata bu ne woon farata tous les ans du ngeen ko man waaw <laughs> akbar rahmatul muhda waxuma la ñu duñu ko man mais ñi ko man sax di dem tous les ans defuñu ko te waxoon naa la wolof dafa gaaw ñaawu njort ci nit ñi kuy gis di ñuy dem di aji tous les ans mu naan yàq rek ak ngistal kan moo la ci leer lu tax ngay wax loolu yow aj ajaat loolu di di jaamu yàlla gu rëy nga naan waa ji ngistal mais bu dee ne iblis toog nga ba mu fooy sam xel dugal ci sa xel lool mais laajal waa ji ne ko mais diw lan moo tax ngay aji di ajiwaat nii bu ko ne ndax da ngay ngistal nga laaj ko rek lu mu la wax na nga jàpp loolu mais ñu ko def de on se contente des rumeurs ak li ñu iblis di wax ak suñu ñaaw njort wal iyaazu billah wal iyaazu billah kon daal ñu ne lii lépp am na tamit xadiis bu da'if bu ñu doon tegtaloo man araada alxajja falyata'ajjal ku bëgg aj na nga gaaw aji waaw ñu ne nag affaire bi ci gàttal lii lépp day wane ne eh, suñu wax moo gën a dëgër léegi eh, ñu ne fa xujju bële ndigle la waaw te digle day wane ne ci lu ñu war a gaaw a jëfe la fekk amul luy wane ne déedéet te fii amul dara lu ko fi wane euh, léegi Shafi ñu ne ñu nag yéen waa Shafi ci yéen Shafi yi nag dinañ doon tontu mooy kantaa li ngeen ne yoneen saa salaam voilà huitième année bi génn nañ ubbi nañ Makka mu ubbi nañ Makka amuloon benn ngant en tout cas bu feeñ ci feebar wala boog gars yi menacé Médina wala yu mel noonu ba tax demul woon aji te pourtant defu ko tab moo ubbi nañ Makka jullit ñi ko yor ñoom seen autorité la ne la bu doon ne dañ ko war a teel def kon doomu koon teel a def waa jumhuur ne ñun d'accord nañ parce que foofu Shafi'i yi am dañ leen ne yéen lii ab galgal la ci yéen parce que yéen surtout waa jumhur bari na ci yéen ñoo xam ne d'accord nañ comme ñun que aj faratal nañ ko en tout cas avant huitième année bi am nañu ci d'accord kon nag surtout yéen ñooñu te bokk ci waa jumhur aywa tontu leen foofu lan moo tax bu dee da ngeen ne bu nee farat dañ koo war a gaawe te yonent saa salaam huitième année bi muy fatxu Makka am avant weeru aj gi avant aj avant Zul mu fekkoon ko foofu xunay nag yooyu côté la ko fekkoon lu ko teree toog kon xaar amul dara lu ko tënk te gisuñu woon mu feebar gisuñu woon dara loo xam ne ngànt la guñ mën a wax ñu ne naam sawfa nujibukum insha allah loolu simple na boo gisee li tax defu ko mooy daf yonent saa salaam dafa préoccupé woon ci leneen ñu ne leen lan loolu mooy lan ñu ne non c'est que soyons attentifs waaw parce que ubbi Makka hein ubbi nañ ko Makka euh, fatxu Makka ci Ramadan la xewoon am na ne feewu Ramadan la génn di dem Xunayn am ñu ne mukk Shawwal la génn. Hunayn en tout cas ba mu fay jógee yépp di ñibbeeg Ji'irraana Zul Qa'da Zul la ci bu dëgg la mais imaginer bu demoon aji mais mushrikuuna yi dañuy ñëw di aja ah, parce que fan ngay leen di nga ne non bon mu yëgal leen ko ne leen bu leen fi aj ñu ne noonu la koy yëgale mushrikuuna yi arab yi ñiy dëkk feneen ñiy dëkk fële ci kaw gi fu nekk bu ñuy aj dañuy ñëw ba foofu nga naan leen du ngeen fi dugg ak kan moo leen di téye jullit ñi mën nañoo quadriller Makka gi yépp territoire xaram bi ne kenn du fi dugg ak lii wëg lool mooy yeneen saa sam xamoon na ne matériellement pour aj ji nii gaa yi aje ni ko suñu waroon bëgge à cent pour cent lool day jafe waaw loolu nag moo tax loolu nag moo tax këne moom ajuwul année boobu waaw ci kaw bu ñu d'accordé ne mooy affaire bi avant huitième année bi la waaw parce que ñu ëpp ci waa jumhuur ñu bari dañ ne du huitième année bi fenn la ne woon farata parce que aju Attaab ibn Asid googu wax ji ñi koy nettali dëgërul li ñu d'accord mooy neuvième année bi moom moom moom ci la ne woon farata ñu ne waaye bu ngeen waxee huitième année bi la lañ leen di tontu ñu ne leen neuvième année bi nag ñu ne non c'est que huitième année bi sax yéen loolu mooy coono goog sax dañ ci dul nekk mooy loolu insha allah du ñu dëgër que ne foofu farata la woon sax waaw jaamu yàlla la ñag doo xam dañ koo yàggoon di def waaw dañ ko yàggoon di def mu jóge ci Seydina Ibrahim alayhi salaam jullit ñi comme fa fekk nga def ni ñoom mais doo def comme ni ko kuffaar yi defee hatta yonent saa salaam ba muy aj avant ci l'islam gi en tout cas ci euh, mbir yi officiel ak yooyu ba muy aj ak yéeféer yi mooy ñoom niñ doon aje doonu koon aje te waa Quraysh fañ doon taxaw naan duñ dem Arafat parce que ñoom ñooy kii ñoom ñooy kilifa yeeg yooyu yeneen saa saram doon woon def ñoom da doon dem fa gaayee dem ba Arafat gaay naan mais kii moom xanaa bokkul ci ñun kon mooy loolu la boo nee dañ ko doon def mooy Seydina Attaab ak ña ko doon def parce que loolu dañ ko yàggoon di def mais ah, ñun xam nañ ne defuñu woon ay yaamu leen ndax ñoom suñu boroom xamal na leen yaa ayyuhal ladiina aamanu xuzu ziinatakum inda kulli masjid waaw loolu moom moo leen jàngal l'islam moom ku ci dugg mu xamal la muur say awra waaw nekk ko respectable ñu ne ñun li ñu d'accord mooy ci neuvième année bi la kene Seydina Abu Bakar loolu tax mu yónni ko nga ne ko léegi nag Shafi'i yi ne léegi tontu léegi lan moo tax kon moom demul parce que <laughs> d'accord nañ huitième année bi yéen <laughs> on affaire booboo taxoon doonu ko woon man voilà léegi mais neuvième année bi xanaa mënuñ ko woon a yëgle année bi yëgle na léegi nag à partir d'aujourd'hui bu fi benn mushrik ñëwati bu ko defee na saa salaam mën a aj aj taw ñu ne la mais c'est problème bi mooy ñun d'accord ñu huitième année bi lañ ko farataaloon ci neuvième année bi la nekkoon farata bi nga xamante ne nii nag ñu ne nekk farata ci neuvième année bi ci la yónni Seydina Abu Bakar ba pare bokk na li mu yónni Seydina Abu Bakar bu ko renforcer en plus ak Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ngir ñu setal Makka ci façon aj yu bon ya fa am ak ñu yéefari fay ñëw di aj moo tax ñu yëgle foofu keroog ci ak gi comme niñ koy gise ci jota yi ni insha allahu taala këne à partir d'aujourd'hui bu fi benn mushrik ñëwati di aj waaw la alquran wax bu ñu jegee al masjid al haram ba'daha anihim hada innama al mushrikuuna najas yéen ñi gëm yàlla yëg leen ne mushrikuuna yaay najas lañ mooy dañoo salde ay saytag biir lañu yor najaasa i'tiqaadiya dañoo sabewu ci seenu biir kon nag bu ñu jege al masjid al haram muy jàkka ji nga xamante moom la suñu borom warmal te dëral ko banda ami maada ginnaaw seen at mii loolu ci neuvième année bi ci ajug Seydina Abu Bakar radiyallahu taala anhu lañ ko annoncé biir Makka yépp ndax mushriku ne ñëw yépp ñu yëg ko ndax année boobu la nekk farata te il fallait nga gis leen te mënoo leen woon a gis lu dul foofa te ci biir nettali bi yow di nga wax loo xam ne baal ñu defal lañu ñu indil la muy publicité balaa mbir mee ñëw mooy ñu cuq ci dara bala ngay dugg ci biir mooy ne sayyiduna Ali ibn abi taalib radiyallahu ci boppam nee man keroog bi Seydina Abu Bakar Arafat defee xutba ba pare dana ma xum yaa Ali ne ma jógal jógal yow sayyidina ali jógal ali radiyallahu anhu fa addi risalata rasulillah nga nga jottali nit ñi li lay yonent ci suuratu tawba muy début suuratu tawba ak message bi ànd ak moom waaw léegi sayyidina ali ne ma def ko ca yawmun nahri tamit loolu waa la faat la woon nee na yawmun may dem ci tàntu nit ñi di leen ko wax ndax am na ñoo xam ne fekkewuñu woon xutbaab Seydina Abu Bakar ba radiyallahu anhu kon ñu ne loolu mooy parce que foofu la ne woon farata yoneen saa sallam yónni Seydina Ali ak Seydina Abu Bakar Seydina Ali radiyallahu ngir mu leeral lool que ni mushrik doodu fi dugg Makka partir d'aujourd'hui da leen yëg ne neuvième année mooy seen dernier ak yéen mushrikuuna arab yi jóge fu ne di ñëw di acci à partir d'aujourd'hui c'est mort waaw c'est ñu ne kon loolu mooy ci neuvième année bi léegi nag yeneen saa salaam yéen ñi naa taraax yi ci lu ñu war a gaawe la yeneen saa salaam moom manu fa woon a dem waaye yéen ngeen naan amul woon ngànt bu ñu xam ci feebar waaw feebarul wala dañ doon menacer Medina menacer wuñ Medina mais beneen ngànt la ngànt bi ñu ne leen nooy la mooy ne mooy li ngeen wax mushrikuuna yéen xalaat ngeen benn seen xel yóbbu na leen benn yoon yeneen saa salaam nekk Makka di aj di aj ñoo xam ne ay yaramu neen la def. ñii dafi yaramu neen ñii naan ay ay ay ay ay di di di def seen yëfi shirk yooyu ñu doon wax waaw loolu xam ngeen yeneen saa salaam du du aj ak ñooñu jigéen ñeeg góor ñi jaxasoo noonu ñii def yaramu neen ñii naan parce que man damay mel na ma sama borom binde woon sans bàkkaar du ma sol yére ba mu bàkkaar bu ma ko amul yaramu neen loolu yeneen saa image imagine nga muy aj bi ajag ak ñooñu il fallait loolu set ba pare moo tax ba mu duggee Makka lan la njëkk a def ca Kaaba ga mais dafa effacé toj xërëm yi effacé dessin yi ñu defoon ca biir naan Seydina Ibrahim ak Seydina Ismaïl mu ne waxuñu dëgg de mu yor seen aslaan mu ne kadabu wax nañu lu amul moom masula joué yi moom Seydina ah Ibrahim abul anbiya alayhimu salaatu wassalaam kon loolu la njëkk def léegi nag kon foog nga maxwu lool ba pare te loolu ci aj gii la ko mënoon a defe parce que bi mbir mi nee bi ñu ko defee ba pare loolu moo doon li taxoon yonent saa salaam ajiwul woon parce que imagine woo muy aja ki musriku na foofu ñu def ay yaramu neen ak def lu ne te moo tax moo tax ci lislaam bi benn aj kese la aj te aj googu la fekke muy aj goo xamante ne nii amuloon benn gàllankoor ci wàllu nekk fa ak musrikuuna yi wala yeneen te mooy dixième année bi mooy aj gi mu aj kon nag yéen ulama ash-shafi'iyya ñun tontu nañ leen yeneen saa salaam bu ngeen xamul ngàntam bu wàllu feebar dëgg la mais lii moo doon ngàntam Allahu akbar léegi kon ñu ne lii daal mooy moo taxit loolu mooy insha allah li gën a dëgg ah. waaw mooy aj ku ko man danga koy teel def waaw danga koy teel def te loolu sax mooy li gën a wóor nit dëgg même boo nee damay dëgëral waxu Shafi'i mais defal lu gën a wóor. waaw nit dangay sàmm ci sa diine waaw te sa boroom bu la digalee as-saabiquun as-saabiquun ah ñooñu ñooy ñi gën jege yàlla ñi nga xam ne bu buur yàlla dégg digalee ñooy njëkk a jóg waaw ñoo njëkk a duñ ne waaye yoon na waaw. ñi nga xam ne ñooy kii sullatun min al awwalina wa qalilun min al axirin wa saabi euh, lu wax no ban saarati la bim naan euh, ida waqatil waaqia laysa li waqatia kaadiba xaafidatun rafia ida rujatil ardu rajia wa busatil jibaalu batha wa kaanat habaa munbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashaabul maymanati ma ashaabul maymana wa ashaabul mash'amati ma ashaabul mash'ama was-saabiquuna as-saabiquun ulaa'ika al-muqarrabuun wala was-saabiquuna as-saabiquun ñooñu bu suñu borom diglee lañ ciy gaaw te moo gën a sàmm ci diiney jullit bi incha allah kon loolu mooy la li gën a dëgër que ne alxajju waajibun alal fawri wala alal fawr ci ñu gën a gaawe kon nag wax nañ li tax kon yonent saa salaam demul woon parce qu'il fallait ñu daal di effacer foofu baliser terrain bi ci shirk ba mu jeex ñu dóoru mën a acc te loolu mënoo koon a def fenn di yónni ay risaala ci ba village arabe yëpp da nga faa mën a yónni ay ay ay leer mais buñ ñëwee année bi ñuy acc muy neuvième année gi comme nañ ko doon defee ñu ñëw Seyna Abu Bakar leeral leen ak Seyna Ali ak ñamu ko ña comme niñ koy gisee ñaw nga xam ne ñoom lañ wax ne ànd leen ci Seyna Abu Bakar ne ay wadee ànd leen ak Seyna Ali ngeen di wax mbir yi ah te moom it doon na ci wax moom Seyna Abu Bakar radiyallahu anhu ngir ñu leeral message yonent sallallahu alayhi wasallam boobu que ne wa alla yahujjanna bil bayti ba'da hadha al yawm mushrik ginnaaw at mii bu fi kenn benn mushrik daal di ñëwati di aj waaw ñu leeral ko fépp Seydina Ali radiyallahu anhu nee na dama doon dem sax ci tàntu nit ñi di leen fa fekk naan leen ah, di leen jotal xabaar boobu ngir ñu xam ko ne ëllëg moom kenn dootu fi dugg alxuraan ñëw clôture mbir mi innamal mushrikuuna najas dëgg dëgg yéeféer yi ay sobe lañu kon nag bu ñu jege al masjid al haram muy jàkk yi nga xam ne nañu ko wormal ginnaaw seen mi